huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa diini alhaqqi liyudhhirahu ala ad-diini kullihi liyudhhirahu ala ad-diini kullihi wa kafaa billahi shahiida muy laayaab ñaar fukk bi ak juróom-ñett suñu borom di wax ne huwa alladhi mooy boroom di mooy ki nga xamante ni arsala moo yónni rasulahu ndawam sallallahu alayhi wa sallam bil huda ci njub na ko yónni wa diinil xaq ak tëralin ak dundin ak doxalin wi nga xam ne mooy alxaq boo xam ne ci dëgg la moom dundin woowu mooy dëgg te mooy lislaam li yuzhirahu ngir mu yëkkati ko bam féete kaw ala diini ci tëralin yi am ci kaw suuf yépp kullihi mboolem seen dundin yéeg façon diine yi fi xew yépp ak doxalin yi fi am foog l'islam moo leen war a féete kaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax bi ñu ko laajee ar-rajulu yuqaatilu hamiya war-rajulu yuqaatilu shaja'a war-rajulu yuqaatilu li yura makaanahu 'inda an-naas faman huwa fi shabi faman huwa fi sabilillah qaala man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah comme ni hadith bi ne ci sahih yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko laaj ne ko al rajulu am na benn waay de moom boo xam ne day xare ngir rek ñu ne waa ji daal jàmbaar la waa ji c'est un zoro waa ji daal vraiment ñii ñoo di yey guerrier ñoo di jàmbaar war rajulu yuqaatilu hamiya yuqaatilu hamiya denn waaye gi nag moom day xeex parce que moom fi mu bokk lañ laal waaw loolu hamiya googu nag fu ne lay am mooy ne gis nga nit dina nekk ci caaxaanam ay caaxaani démocratie tax moom muy faat nit ñi parce que moo war a dox ci kaw suuf naan wala ñun ñooy le peuple élu ñun ñi nga xam ne comme ni ko yahuud yi di waxe fële naan ñun ñooy dëkk bi nit ñi nga xam ne borom bi moo ñu tànn kon ku dul ñun ñoo la gën kon nag ku ñu def dara ñun dañuy toññar bi façon wax yu mel noonu wala nga jàpp na yow tubaab bi yow ñeneen ñi sa dund daal moo féete kaw ñépp yaay gendarme du monde ku gisawul li nga gis nga mbëkk ko daal di koy fëlëg waaye tamit ci biir diine sax day am ñoo xamante ne nii ci l'islam lañu ne. waaye daraay lislaam du leen xeexloo mooy buñ nee lislaam noonu rek ci lu kawe wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax diine ji lu loo xam ne rafetul ñoom daal li gën ci li ñuy wax li gën màgg daal mooy gaa yi dañoo rep waaye bu ñu leen tuddaloon seenu sëriñ loo xam ne kat léeg-léeg sax du lu ñaaw de ñoom ñoo ko jàppee lu ñaaw ñu nar a faat waaja ka ko wax ak ay mbokkam dem ray ko ba pare jàppale jihaad jee jóg kooku moom xam ni yaram mooy kooku moom yàlla taxul même bu ko waxee ndax yàlla taxul ndax bi ñuy wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ki nga xamante ne mooy l'islam bi nga xam ne ci la ñépp ne moom li gënoon a màgg li mu wax mooy waa ji dafa reet léegi nag ñu wax ab sëriñam loo xam ne même bu dul noonu moom mu nar ay rey waa ji waa léegi dama lay laaj diine ji kan moo fi gën a màgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën a màgg wala bokk sëriñ see gën yi kan moo gën a màgg kon nag bu ngeen tontoo ku tontu tontu boobu rek war ngaa xam ne man léegi bu dee bu ñu waxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu dul noonu jaralu man njar ma ma doon naan tey la gën a neex tey jaralu ma dara léegi nag mooy wàññiwuma dara waaye bu ñu waxee kamane ci moom laa jokk wala sama cheikh bi wala sama sëriñ bi moom ma jara wëlbati àddina ak suuf asamaan ak suuf ngir wane ne maa gëm kooku xamal ne mooy ki ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ar rajulu waajoo xam ne moom yuqaatilu day xeex hamiya ndax fii la bokk war rajulu am koo xam ne nag yuqaatilu day xeex li yura makanahu inda an-nas ngir ñu gis ko ci biir nit ñi mooy mu ay galon ay ay yuñ koy takkal ay médailles yoo xam ne ñu naan cëm kii demoon na quatorze dix-huit demoon na ki guerre mondiale yi demoon na Indochine demoon na fii Congo xare ba demoon na Mali sax demoon na ci opération Barkhane ki Serval yooyu moom yooyoo ko neex boo demee këram mu def ko orne ko ci salon bi nga ñëw boo ko laajee nag wanag xol bi mel ni wanagu mbott ndax kontaan mu ne nag ñu laaj ko mais ñii ñen kenn moo ci nekk ci yoonu yàlla mu ne ma ne wu ne kii wa kii de dane man képp koo xam ne xaata la dafa xare li na ngir mu nekk kalimatullahi baatub yàlla muy baatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah képp ko xare ngir loolu féete kaw leneen lu dul moom fa huwa koo kële fii sabilillahi moo nekk ci yoon moo nekk ci yoonu yàlla de kon nag mu nekkoon kon mooy ki nga xam ne moo wàcce kon rasulahu bil haqq moo ko yónni ci dëgg wa diinil xaq ak diine doxalinu tëralinu nga xam ne mooy wu dëgg wii di lislaam wu ngir mu feeñal ko mu féete kaw ala diini ci tëralineeg doxalin yépp kullihi yam ci kaw suuf tamas fee jaar wa kafa billahi te doy na borom bi tabaraka wa taala shahida seede mu ñëw nag ci laaya bi nga xam ne mooy bi mujj ci saar bi te moom la tëje saar bi muy laaya bi nga xamante ne nii mooy ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne muhammadur rasulullah ginnaaw bi mu la waxee ñi nga xam ne ñoom la defal ubbeegu rëy googu muy sayyiduna Muhammad mi ne inna fatahnaa laka fathan mubiinaa ak saxaabaam yooyu radiyallahu anhum mu ñëw nag di la tëjal saat ngir wax la ñooñu nga gën a xam ñooy ñan mu ne Muhammadun sayyiduna Muhammad de alayhi salaatu wa salaam rasulullah mooy ndaw yàlla gis nga rasulullah gi mooy li gën a màgg lu ñu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam baax na ba moom bu doon bind ay ay bataaxal di ko yónni ñoom Kisra ay Qaysar ñoom Muqawqis ñoom Najaashi buuri jamono noonu la ko doon ubbee bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Qaysara wala ila Kisra azimir Rum ala yu mel noonu mooy ne min lettre bii de ginnaaw bismillahi rahmaani rahiim min muhammadin mu ngi jóge ci ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam abdullahi di jaamu yàlla wa rasuulu tey ndaw loolu mooy li gën a màgg moo taxoon mu bu leen ma tagal kom ni xadiis bi ne ci Sahihayni comme ni ko chrétiens yi nasaraan yi ak juif yi doon wax di wax Seydina Isa ba ne nag yàlla la mu ne bu leen ma def loolu waaye nee leen abdullahi wa rasuulu te loolu dafa lu lu lu garaawa moo mooy mooy li nga xam ne mooy li gën a màgg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mooy ndaw yàlla ci mbindeef fi moom alayhi salaatu wassalaam rasulullahi kon moom mooy ndawul yàlla mooy kooku mooy sayyidina muhammad gis nga alquran nag turam yi mu indi mooy muhammad ak ahmad ahmad romboon nañ ko wa id qaala isa ibn maryama bi sayyidina saa di wax di wax mbokkam ya naan leen eh, eh, eh, wa banu ya waa ne leen man dañ maa yónni ci yéen musaddiqan may déggal li fi nekk waaye ma bashiran ma ñëw di leen bégal bi rasulin ci yonent boo xam ne mu ngi ñëw sama ginnaaw ismuhu ahmad ahmad moomu mooy sayidna muhammad mii mooy ñaari tur yooyu la alquran indi ak abdu ak yooyu nga xam ne mooy abdullah bu mag mooy ab mooy jaamu yàlla bi gën a mag waaye yooyu ñooy gën a muhammad ak ahmad alayhi salaatu wassalaam mu ne walladina maahu ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom sa saxaabaam yoo yële ashiddaa'u alal kuffaari boo bëggee xam nan lañ mel kaay ma defal leen seen portrait ashiddaa'u dañoo tar alal kuffaari ci waaye ruhamaa u doxante baynahum seen diggante taraahum boo leen di nga leen gis rukkaan ñu nekk ñoo xam ne way sujóot lañ ñeme julli doo julli jotee dara du tax ñuy muy doxante dox seen digganteeg du yaxantoog dara ba dox digganteeg julli ak tamit nawaafil naafil yu bari ñuy nekk di julli sujjadan ñu ngay rukkoon di sujóot muy position yi nga xam ne ñooy julli yabtaxuna defuñu ko nag ngir ngistal kenn wala nañ ko def ndax manula ñàkk manula moo moo gën a rafet déedéet yab taxu na dañuy sàkku dong fadlan gëneel min allahi ci bu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala wa ridwaana ak ngërëmam siimaahum seen màndarga nag fii wujuuhihim mu nga ci seen xar kanam ya ndax julli gu leer gu bari yu ñuy julli dafa am ay màndarga yoo xam ne ku leen gis xam ne ñii ay jullikat lañ seen xar kanam yi di nay nga xam ne leer la boo xam ne du leeru pookaleer du leeru diw ba diw yooyu nga xam ne day day day leerali karam te ay kanam mu ko fii wujuhihim te seen xar kanam ya boo ko gisee muy leer leer bu l'islam la mu am ay mandarga yu wan ne kii jullikat la mu nekk ca seen jëya min athari sujud nekk nag ca jeexitalu seen sujud ya moo tax nga gis seen seen jëy dañoo sujud lu bari ba li nga xamante ne day am marque buy wane ni kii sujudkat la jullikat la mu ne daalika lii loolee nag masaluhum mooy seen misaal fi tawraati ci téere boobu ñu joxoon Seydina Isa di tawraat la toora wa masaluhum te seen misaal nag fil injiili ci li nga xamante ne mooy bi ma joxoon Seydina Isa muy l'évangile mais bokkul ak mukk bi fi nekk léegeeg yi fi nekk ñoom Matthieu ki selon Matthieu ki ñoom Barnabas ka zarain ca injiil nag boo leen seen misaal mooy lan ka day mel ni benn gub boo xamante ne nii benn mbay benn gub boo xam ne axraja ab gub boo xam ne axraja génne na shat'ahu focc na mooy buy door a ñor di génn di focc di bu di pousser bay focc fa azarahu nga gis nag mu dëgër commencé suuf di dëgër mu dëgër fastaxlada mu commencé nekk loo xam ne lu taxaw dëgg la fa azarahu fastaxlada nga gis lu gub gi gën a yéeg muy ëpp bi di gën a màgg fastawa ala yi nga gis mu yemoo ci ay ay tànkam dëgër këcc ci suuf si nekk gub boo xam ne wu taxaw la rafet daal di focc génn docteur yi lépp daal di génn yujibu zurraa mu nekk koo xam ne nag day day day day bëgg day day yéem ñi nga xam ne ñooy baykat yi bu ñu ko gisee waaye waaye dem fekk jamono ji nga xam ne ci la suuna si génn muy basi beeg dugub jéeg yooyu génn rafet daal di ki nga xam ne dootul yàqooti nawet bi weesu na fu muy yàqooti noonu muy génne nga xam ne ku nekk baykat dëgg boo xoolee loolu ni ngay kontaane mu ne saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la leen borom bi melale ci Linjiil lu tax mu nga melale leen nii ci Linjiil ak ci Tawraat yow borom bi mu ne li yaghiza bihimul kuffaar ngir yéefar yi daal ci ni ñu mel koo xam gis nga ko am mandarga yi ñu am seen yooyu ak ni ñu mel di soloo ni yorenti ba lay saa doon soloo nga koy saboote naan ñii seen kër yi dafa taaxanaa gars yi dafa mel ni ñoom amuñu yére yu jot ak ñii daa mel ni seen sikkim yi mel ni mbomb yooyu wax la yoo xam ne nit ki bu dee conscient na këni xam na ne yorenti ba lay saa saa nii la meloon muy saboote lool yéefir la ci saase même bu dee aje na woor na joxe na lu man di jox sëriñ bi gën a mag dara la ko dul wàññi kooku moom nekk na yéefir moom ci saasi pour mu tuubaat il faut mu duggaat ci diine ji ndax képp ko saboote loo xam ne leer na ko ne lii la yonent bi alayhi salaam doon def mu saboote ko mooy yonent bi alayhi salaam la saboote dafa wax ne kon borom bi dañoo yónni koo xam ne moom ndekete ginu fee mag quoi nii la meloon talim meloon dara baaxu ci li baax mooy xuus suñu sikkim yi di niroog acteuru film yooyu wal iyaadu billah kon nag mu ne maa leen melali nii li yaghidha bihimul kuffaar ngir yéefar yi daal di mer ci ñoom moo tax jullit bépp boo xam ne saxaaba yi dañ lay mer boo leen déggee mer comme ci chiites yeeg yooyu mooy yow ak kéefër mu ngi sa xol ñu ne moom yéefër la de waaye jikko yéefër mu ngi ci xolam tabu deewee noonu wal iyaadu billah mu ne wa'ada allahu borom bi nag dig na alladhina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm wa amilu saalihaati da jëf jëf yu rafet minhum ci ñoom mooy lii waxu la minhum këne mooy la am ci ñoom ñoo xam ne mooy ñoom ñépp la min bi bayaan yàlla mooy day leeral ne boroom dig na leen ñoom ñu yàlla ñoom ñépp saxaabaay yonente bi alayhi salaam wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax minhum mooy ñoom ñépp maghfiratan li nga xam ne mooy ak njéggal wa ajran ak pay aziman gu màgg màgg wallahu ta'ala